Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Umdatul Ahkam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabi salaa baabul janaa'iz an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu qaal na'a annabiyu sala allahu alayhi wasallam annajaashiya fi lyowm alladi maata fiihi wa xaraja bihim ila almusalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax kon ci buntu bu mujj ci kitaabu salaat ci téere bi nga xamante ne nii mooy téere julli comme li nga xamante ne nii noonee lañu ko waxe woon téere bi nag mooy fanweeru buntu bi bokk mooy fanweereelu buntu bi ak benn muy baabul janaayiz di 31 buntu numéro 31 baabul janaayiz buntub li nga xamante ne ni moo jëm ci néew yi li jëm ci wàllu li toppatoo néew yeeg yooyu ne léegi nag xadis bi mu mooy xadis bu njëkk bi mu ngi tàmbalee muy téeméer ba juróom benn fukk ak benn muy cent soixante mu an abi hurayra mu ngi jële ci saxaabi bi nga xam ne mooy abi hurayra radiyallahu taala anhu annahu qaal nee na moom de nee na na sallallahu alayhi wa sallam naa mooy tàgg na yëgle ak faatoom annabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kañ la kan la yëgle ne gaa génn na àddina tàgge ko an-Najaashi ya mooy an-Najaashi nekkoon buurub Éthiopie tuddoon Ashama moom mooy an-Najaashi Najaashi mooy képp ku ne woon buur foofu Najaashi lañ la doon wax mooy le Négus waaye turam moo doon Ashama waaw mu ne moom nag mooy ba mu génnee àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa nekk Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaam salaati wassalaam daal di koy yëgal saxaaba yi moom lay wax nii fil yawmi alladhi maata fii kañ la ko tàgge kañ la tàgge an-Najaashi fil mi ci bés ba nga xam ne alladi fil yawmi ci bés alladi bi nga xam ne maata fiihi ca la génnaat dina moom an-Najaashi rahimahullah wa xaraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu génn yemul ci yëgal leen ak faatoom kese waaye wa xaraja bihim mu génn leen ñoom ñëpp génn ñoom ilal musalla ñu dem fa nga xam ne fa lañuy ñuy jullee nga xam ne foofu du ci jàkka ji waaye bërëb bu yaatu la woon bayal bu yaatu nga xam ne gisoon nañ ci salaatul istisqa ci julli kii fii nga xamante ne nii mooy baaw naan waxoon nañ la foofule am na buñ ci gisoon ne dafa demoon ah fa nga xamante ne nii mooy ca al musalla foofu la nag bërëb boo bële bërëb bu yaatu la ca biti léegi nag foofale fa la dem génn ak ñi foofale fa saffa bihim mu daal di leen sàppe ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum wa kabbara arba'an yonente bi alayhi wa wasalaam jiitu daal di def ñetti kabbar noona la la jullee ci an Najaashi ta fa léegi al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadis bi ci tegu di téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar di cent soixante-deux mu ne wa an Jaabir radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala an-Najashi fa kuntu fi as-saff ath-thani aw ath-thalith kon xadis bi ci tegu al imaamu Abdul Ghani ibnu abdilwahid almaqdisi rahimahullahu taala mu ne waan jaabir mu ngi koy jële ci saydina jaabir di doomi abdillah radiyallahu anhuma anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam salla julli na ala najashi ci an najashi ya ya sama moo ma leen ñu waxoon mooy jullee na néewam waaye nag néew ba Éthiopie la ne moom mu nekk fii ci madinatul munawwara moom alayhi salatu wassalam fa kuntu sayyidina Jaabir nee man de bokkoon naa nekkoon naa fi saffi saani ci ñaareelu sàppe bi al salih wala ci ñetteel bi man fa laa kon nag loolu mooy xadis boobu ñu jàll bi ci tegu kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadis numéro 163 di téeméer ak juróom benn fukk bi ñett mu naan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam salla ala qabr salla ala qabrin ba'dama dufin fa kabbara alayhi arba'a kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullah mu ne an Abdullah ibn Abbas hadis bii ci tegu mu ngi koy jële ci Abdullah di Seydina ibn Abbas di Abdullah di doomi Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama salla julli na ala qabri ci ab qabru boo xamante ne nii daa jullee xabab xabru koo xam ne dañ faa denc nit ba baadama dufi na ginnaaw bañ dencee kañ fay denc ba pare yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di ñëw jullee waaja ta waaja mu nga ca biir bàmmeel ba denc nañ ko ba pare fa kabbara alayhi arba ba mu ñëwee mu daal di def ay takbir allahu akbar ca néew ba arba ñeenti yoon kon ñu jàll ci hadis bi ci tegoon imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax ci hadis 164 muy téeméer bi ak juróom benn fukk ak ñeent mu ne aysata radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi thalathati athwaabin yamaniyatin biid laysa fiha qamisun wala imaama kon muy wax ci xadis bi mu naan aysata mu ngi koy jële ci sayyidatuna aysha radiyallahu anha anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kuffina daal di dañ koy utal làmbaay keroog bi mu génnee àddina te yére yi nga mooy la nga xam ne moom lañ ko defal làmbaay fii salaasati daal di nañ koy muur fii salaasati ci ñett aswaabin ay yére ay mbalaan yoo xamante ne ni yamaaniya yoo xam ne biid mooy yaman lañ leen defare woon biid yu weex sell lañu woon laysa fiiha newul woon ca ñetti ca ñetti làmbaay yoo yële ca mbaay lamba làmbaay yoo yële newu ca woon fiiha xamis amul woon xamis de mooy mooy mooy yu ñuy sol nekkul woon genre burda yu mel noonu ak ay yooyu ñuy sol déedéet du yooyu nga xam ne dañ leen di ñaw di déedéet nekkul woon loolu wala imaama te tamit amul woon li nga xamante ni mooy kaala kon loolu mooy xadiis boobu ñu jàll bi ci tegu al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiisu cent soixante-cinq muy téeméer ba juróom benn fukk ak juróom mu ne an ummi Atiyata al-Ansaariyati radiyallahu taala anha annaha qaalat daxala alaynaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina tuwuffiyat ibnatuhu faqaala ighsilnahaa salaasan aw xamsan aw akthara min dhaalika in ra'aytunna dhaalika bimaa'in wa sidrin wa ja'alnaa fil aaxirati kaafuuran aw shay'an min kaafuurin fa idhaa faraghtunna fa'aadhinnanii qaala qaalat ummu atiya falamma radiya allahu anha falamma faragna aadannah fa a'taana hiqwa faqaal sallallahu alayhi wa sallam ash'irnaha bihi ya'ni izaarahu wa fii riwaaya aw sab'an wa qaal ibda'na bimayaaminiha wa mawaadi'il wudu' wa anna umma atiyata radiyallahu anha qaalat waja'alna ra'saha thalathata qurun kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax kon ci hadith 165 bi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne an ummi atiyata mu ngi koy jële ci ndaw suñu naan ummu atiya al-ansariyati ko joowoon ci wal ansaar radiyallahu anhum annaha qaalat kene neena daxala alaynaa dafa dugg ci suñu biir rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam hiina tuwufiyat jamono ji nga xamante ne ci la génn àddina ibnatuhu doomam ju fa qaala mu ne leen moom alayhi salaatu wassalaam fekk koy waajal war koo waajal ngir ba koy dencee ginnaaw gi mu ne leen nag irsilnaha salaasan na ngeen ko sang ñetti yoon mooy na ngeen ko sang ñetti yoon aw xamsan wala juróom aw aksara min zalik wala daal lu ëpp loolu in ra'aytunna zalika ndéem yeen jigéen ñii di toppatoo ak sangam bu dee gis ngeen ne loolu daal ngeen def ko waaye ngeen def ko lak bima'in wa sidr ngeen defe ko ndox ak déem ak déem voilà wajal na te ngeen def fil axirati car sang bu mujj ba kaafuura li nga xamante ne nii mooy kanfre aw shay'an wala lenn min kaafuur ci kanfre fa ida faragtun na bu dee da ngeen a pare nag fa aadinnanii na ngeen ma ko yëgal léegi nag al sayyidatu Ummu Atiyya mu ne fa lamma radiyallahu anha falamma faragna azanna bi nga xam ne ci lañu noppi ci càng gi ba def comme nim ñu ko waxe woon azanna hu ñu yëgal ko ko moom yonent bi alayhi salatu wassalam fa a'tana hiqwa mu jox ñu li nga xam ne mooy làmbaayam la izaaram la moom la jël daal di leen koy jox fa qaala mu ne leen ash'irnaha bi mooy solal leen ko ko ta mu nekk li nga xam ne mooy tegu dëkk tegu ci yaramam takkaloo ak yaramam sama yére bii ma leen jox kon nag mu ngi noonu yaan yi nee na mu ngi ci jublu xiqwa bale izaarahu mooy lambaayam mooy lambaayu suuf rida la wolof la la arab bi naan lambaayu kaw izaar nag mooy lambaayu suuf kon mu ngi noonu le mu wa fi riwaaya am na ci benn nettali boo xamante ne nii la ñu soloo xadiis bi dane foofale aw sama yonent bi alayhi salaatu salaam mooy irsilnahaa raxas leen nangeen ngeen ko sang salaasan ñett aw xamsan wala juróom aw sab'a mu ne am na ci koo xam ne moom aw sab'an wala juróom ñaar wala sept fois wa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam tegal leen ci ne leen ibna nabi ibda nabi mayaaminiha bu ngeen koy sang nag na ngeen tàmbalee ci keton ci de ndejooram yi wa mawaadi jami'il wudu ak eh, cëru jàppam yi voilà mooy bërëbu jàppam yi mooy cër yi nga xam ne buy jàpp bu nit ki jàpp moom lay raxas na ngeen tàmbalee foofale léegi nag mu ne wa na umma atiya kii nettali na kat sayyidatu a Atiyya radiyallahu anha qaalat an neena wa anna Ummu Atiyyata qaalat neena wa ja'alnaa ra'sahaa salaasata qurun ñu daal di def boppam bi moom see mooy doomu yonent bi alayhi salaam jigéen boobu ñu doon sang ñu daal di koy def radiyallahu anha mooy bopp bi dañ koo létt def ko salaasata qurun ñetti Euh, ay ay mëgg voilà moom lañ naan mëgg loo xam ne mooy euh, mooy booy ñi xam nañ luy mëgg voilà ñetti létt yu rëy lañ ko defal voilà mu ngi noonu le kon nag loolu mooy xadiis boobu ñu jàll ci li nga xamante ne nii mooy bi nga xamante ne ni moo ci tegu muy xadiisu cent soixante-six kon alimaamu Abdul Ghani di téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ne an Abdillahi ibn Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala baynama rajulun waaqifun bi arafata iz waqa'a an raahilatihi fa waqafat aw qaala awqafat fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ighsiluuhu bimaa'in wa sidrin wa kaffinuuhu fii thawbayn wa laa tuhammituuhu wa laa tuxammiruu ra'sahu fa innahu yub'athu yawma al-qiyaamati mulabbiyan wa fi riwaya wala tuxammiru wajhahu wala ra'sahu qaala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-waqs kasru al-unuq kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mu ne an Abdillah ibn Abbas hadiis bi mu ngi koy jëlee ci Abdallah di doomi al-Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na baynama rajul benn bés daal ah jamono ja nga xam ne benn waay waaqifun dafa taxaw bi arafa bésu fa arafaat la woon mu taxaw fële ca arafa fala taxaw mooy ci bokk ci ñu aji woon ànd ak yonent bi alayhi salatu wassalam il waqaa ci noonu rek su ne deux rek dañu yekke rek mu daal di waqaan rahilati mooy mu jóge ci kaw war waayam rek daal di daanu fa waqasatu léegi nag ba mu daanoo léegi daanu ba tax moom lan mooy li nga xamante ne nii mooy loos wa damm am ñu ne aw qaala fa awqafatu wala muy mooy dafa daanu waaye la tax loosu damm mooy ci bàyyi mu bi mu ci li mu waroon waru waaye wi mu waroon te la jóge mooy mu damm loos wa kon nag mooy loos wi daal daal di damm fa qaala léegi nag bi nga xamante ne nii ci la daanu noonu li nga xam ne mooy kon ci bàyyi mu bi la jógee daanu mel ni bàyyi mu bi damm loos wi fa waqasatu aw qaala fa awqasatu fa qaala rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam irsiluhu na ngeen ko sang bi maa in ci ndox wa sidrin ak déem mooy jujubier wa kaffinuhu ta na ngeen ko sang fii sawbayni ci ñaari yéere wala tuhammitu te bu leen jël ay parfum yu ñu dajale yoo xam ne dañ ko doon defal waa ji génn àddina mu ne bu leen ku ko defal de wala tuhammiru ra'sa te bu leen muur boppam fa innahu ndax waa ji kat yubaasu moom de des na ko moom waajoo ji waaji moom mooy moom innahu dëgg-dëgg moom yubaasu des na ko yebal des na ko dekkal yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba mu labbiya muy talbiya naan labbayk allahumma labbayk te kuy def lool xam nga doo muur sa bopp ak yooyu te ci noonu la faatu woon yeneen timaay saat saam ne kon bu ko kenn defal loolu wa fi riwaaya al imaamul maqdisi rahimahullah mu ne am na ci beneen beneen nettali boo xamante lañu soloowe xadis bi foofu yonent bi alayhi salatu wassalam dane wala tuxammiru wajhahu wala ra'sahu te bu leen muur wajhahu xar kanamam wala ra'sahu te bu leen muur boppam al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne al waqf mu ne loobu mooy baat bi nga xam ne moom la gis ne ci biir xadis bi jar naa leeral mu ne al waqf kasrul unuq mooy dammuk loos walla mu ngi noonu le kon mu jàll ci xadis mi nga xamante ne moo ci tegu muy xadis cent soixante-sept muy xadisu téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne an ummi atiyata al ansaariyati radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nuhiina an ittiba'il janaa'iz wa lam yu'zam alayna kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi mu naan ummi atiyata mu ngi koy jële ci yaay sayyidatu ummu atiya ba léegi al ansaariyata ko joowoon ci waa al ansaar annaha qaalat neena nuhiina dañoo tere an ittiba'il janaa'iz ñun jigéen ñi ci dem di topp li nga xamante ne mooy néew bi buñ koy waajal ba diñ koy dencee mooy denc ga bu ñuy dem di ko denceeg yooyu ñoo tere ñu koy topp walam yu'azzam na waaye nag dogu wuñu ci suñu kaw que ne mooy loolu daa bëgg wax ne kon tere gi du tere goo xam ne mooy lu ñu xaraamal battala ci loo xamante ne mooy daal tere neen leen ko waaye nag kenn daal di wu leen a dogu ci seen kaw de kon al imaamu Abdul ibnu abdilwahidi rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis 168 di téeméer ba juróom benn fukk ak juróom ñett mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala asri'u bil janaazati fa in taku saalihatan fa xayrun tuqaddimuunahaa ilayhi wa in taku siwa dalika fa sharrun tada'unahu an riqaabikum kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala mu ne kon an Abi Hurayra mu ngi jële di Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'aala anha wa ardaaha annaha qa annan an innabii muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kene yonente bi alayhi salatu wasalaam de neena asri'u gaawe leen bil janazati ci néew bi mooy bu ngeen amee néew bu ngeen war a denc na ngeen ci gaaw fa in taku saaliha bu dee ne moom daa nekk ku baax fa xayrun bu dee ne na ngeen xam ne fa in taku salihatan fa xayrun bu dee ku baax la moom néew boobu xam ngeen ne lu yiw de kon ci lu yiw tuqaddimunaha ngeen ko gaaw dégmal gaaw ko gaawal ko ca ilayhi ca lu baax loo lële mooy gaawal ngeen ko yóbbu ca lu baax la nga xam ne moom ca moom comme ko ku sell la woon ku baax la woon kon ngeen gaaw fa xayrun lu yiw tuqaddimunaha ilayhi ngeen ko gaaw dëgmal yóbbu ko fa gaawal ko wa wa in taku waaye bu dee nag dafa nekk néew boobale si waa daalika mooy lu wuteeg ak mbaax fa sharrun yëg leen ne lu yées tadaunahu moom ngeen teggi an riqaabikum ci seen loos yi léegi nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala